wallahu taala aalam léegi al imam al-Hafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bi ci tegu muy xadis dernier mille six cent quatre-vingt-quinze du ñu bàyyi bii di ñëw faat xadis boobu it xadis la boo xam ne dañoo amoon ak moom ay axya <laughs> yoo xam ne boobu moom boobu moom dañ cee guddal bu baax waaw alhamdulillah moo tax ñu ne wala ñëw tëj nañ ko def rek après pare alhamdulillah muy xadis mille six cent quatre-vingt-quinze mu ne waan Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna haadihi almasajida laa tasluhu li shay'in min haadhal bawli walal qadar innamaa hiya li dhikrillahi ta'aalaa wa qiraa'atil qur'aan aw kamaa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun mu ne waan Anas mu ne hadiis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Mawlaana Anas ibnu Maalik radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya gëna yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala nee na inna hadihi almasajid ne gis nga jàkk yi la tasluhu yoonu fi li shay'in ci dara min hada al bawl ci li jëm ci wàllum déewal hmm, wala al qadar ak yu salte yi innama hiya dëgg-dëgg jàkk yi dañ koo def ngir li li dhikrillah ngir li tudd yàlla ta'ala mi nga xam ne ak tuddam kawe na wa qiraati al qur'an ak jàng al qur'an <coughs> waaw ak jàng al qur'an aw kama qaala walla bo hmm? comme ni nga xam ne rek la wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam loolu borom xam-xam yi dañ ko no bu dee ak saxaaba yi bu dee ne dem nañ ba wóoratu leen wala li ko yonent ma saa saa waxe woon xam nañ ne moom lii wax maanaa bi lii la mais kaddu yii la waxoon léeg-léeg buñ ci amee kii dañ naan aw kama qaala rasulullahi nga xam ne mu yàl amaanatul ilmi ya wane seenu ragal yàlla wala comme ni ko yonent saa woon voilà wallahu taala alam hmm? léegi xadis bi mu ne rawahu soloo na ko muslim mais xadis bi muttafaqun alayhi la hmm? muttafaqun alayhi al-Haafiz al-Buxaari imaam Muslim bokk nañ ko solo rahmatullah alal jamii léegi dinañ la ko wax euh, euh, euh, kon laaj bi mooy est ce que ñoom kese ko solo ñu ne la hadis bi imam muslim la wax mais imaamul buxaari yi solo na ko seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad seen bokku taalibe al imaamu at eh, eh, eh, imam muslim sëriñ la sëriñ bokk nañ tamit ay sëriñ ak al imaam an-nasa'i rahmatullahi ala al ibnu maaja ñoom ñëpp solo nañ ko hadis bi mooy hadisu kaw kaw bi nga xam ne daa ñëwoon daal di tuur ndox ci peggu jàkk ji te hadis boobu Seydina Anas ni mu ko nettalee nii na ko Seydina Abu Hurayra nettalee voilà Seydina Abu Hurayra hadis bii bu version Seydina Abu Hurayra lañ gisoon hadis 636 ci chapitre bi nga xam ne moo doon chapitre chapitre 74 baabul hilmi wal anaati war rifq waaw léegi kon. dane woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala baala a'raabiyyun fil masjid faqaama an-naasu ilayhi liyaqa'uu fiihi faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam da'uuhu wa ariiquu alaa bawlihi sajlan min maa'in aw dhanuuban min maa'in wa innamaa bu'ithtum muyassiriina wa lam tub'athuu mu'assiriina rawaahu al-Bukhaariyyu rahimahullaahu ta'aalaa as-sajl bi fathi siin al-muhmalati wa iskaani al-jiim wa hiya ad-dalwu al-mumtali'atu ma'a wa kadhalika az-zanub voilà bii nii ba pare mu tegoon ci wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala yassiru wa laa tu'assiru wa bashiru wa laa tunaffiru hadith boobu moo nekk nii hadith Seydina Anas boobu à vrai dire à vrai à vrai à vrai à vrai à vrai dire voilà leneen la mais bu Seydina ah, kii bi nu mu tudd Abu Hurayra bi ñu wax loolu mooy nettali bii rek waaw ndax xewul xewaatul ñaar yoon benn kaw kaw la woon moo jóge ne le daal di tuur ndox ci jàkka ji eh, saxaaba yi jóg ngir ko ngir daal di koy pampi pampee <laughs> waaw nel koo fët <laughs> waaw daal di koy takkali pot yeneen saa sa ne baleen ko après nag ci la doon wax ak moom ne ko inna hadhihi al masajid voilà léegi ci la woo waa ji day wax ak moom quoi waaw waaw léegi nañ xool imaamul muslim la njëkk wax après nañ la gis imaamul buxaari nga xam ne mu damako na lay mu ne kitaabu tahaara la ko imaamul muslim andi baabu wujubi euh, ghaslil bawli hmm, idaa xasalat boobu euh, euh, léegi mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne nettan suñu sëriñ moom muslim di Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Ah, al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génn àddina 232 qaala mu ne haddathana Umar ibn Yunus al-Hanafi mu ne ki ñu nettali mooy Umar ibn Yunus al-Hanafi di Umar ibn Yunus ibn al-Qasim al-Hanafi Abu Hafs al-Yamami al-Jurashi rahimahullahu ta'ala génn àddina 206 euh, rahimahullahu taala haddathana Ikrimatu ibnu Ammar mu nekk nett mo Ikrima ibnu Ammar ibnu Uqba ibnu Habib ibnu Shihab ibnu Dhibab ibnu Dhubab ibnu al-Harith rahimahullah al-Ijli al-Hanafi al-Yamami al-Basri al-asl génn àddina la 159 rahimahullahu taala qala haddathana Ishaq ibn Abi Talha mu nekk nettali mooy Ishaq ibn Abi Talha mooy Ishaq ibn bu la ne ibn Abi Talha nag mooy abdallah mu ngi seen diggante ishaq du doom abu talha dëgg-dëgg mooy sëtam la <coughs> parce que ishaq bi mooy sëriñu imaamu malik la moom abdallah mi nga xam ne moo doon frère u sayna anas boobu nga xam ne bi mu juddoo moom la ko yaayam yenn riwaayé ne baayam abu talha yenn bi ne yaayam umu sulaym mu joxoon sayna anas ne ko demal yóbbul ko yeneen saa mu dem mais nag yeneen saa sam ne ma ndax yor nga dara ci tàndar ma daal di koy defal tax ni tudde ko abdallah mooy baayu ishaq bi moom nag la tudd ne Ishaq ibn Abi Talha mi Abdallah ibn seen diggante muy Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari Abu Yahya ñi ne Abu Najih al-Ansari al-Madani génn àddina 130 am na wute rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani Anas ibn Malik ah, Sayyidina Anas eh, kii yoom la bayti xam la mooy grand frère u baayam la mook baayam ñoo bokk yaay mais bokkuñ baay muy Anas ibn Malik ibn Nadri ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Qanm ibn Adi ibn al-Najjar al-Ansari an-Najjari dhul udhunayn Abu Hamza khadimu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam génn na 90 ñi ne 91 ñi ne 92 ñi ne 93 ne woon centenaire radiyallahu anhu wa huwa ammu Ishaq mu ne ta Seydina Anas mooy baay texu Ishaq wax nañ ko sànq grand frère u baayam la di Abdallah qala baynama nahnu lii la wax déglu mu ne bi nga xamante ne ñun fil masjid dinañoo nekk ci jàkka ji muy jàkka yonent sallallahu alayhi wasallam ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent sallallahu is jaaraab yi ci noon rek genn kaw kaw jóge fa qaama mu daal di taxaw yabulu fil masjid daal di taxaw di di di tuur ndox ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam fee ca Medina fa qaala ashaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma ma waaye sahaaba yonent sallallahu alayhi wasallam ko ne ko eh arrêt arrêt mooy way kenn way qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen saa sallam ne la tuzrimu mooy bu leen dog ay mbéewalam ci kam da'uhu ba leen ko bam pare fa tarakuhu ñu bàyyi ko hatta baala ba dir kaw kaw bi taxaw moom ba faj aajoom ba ba ba mbéewal ba toog moom ba pare moom ba pare mumma inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'ahu ginnaaw yeneen saa sallam dawal yàlla saa sallam woo ko fa qaala lahu mu ne ko inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in gis nga jàkka yi yëwanul dara dara dara dara dara dara dara waaw li shay'in ci dara min hada al bawl ci comme tour ndox yi nga fi def léegi wala al qadar waaye du caagante ne lépp luy salte innama hiya li dhikrillah dëgg-dëgg jàkkee dañ koo def ngir tudd yàlla hazza mi nga xam ne màgg tedd na wa jallata màgg na wasala wasalaati ak julli jàkkee lii la ngir ñëw di fi julli ak yooyu wa qiraatil quraan ak jàngal quraan aw kama qaala wala comme ni nga ko waxee rasuulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala fa amara rajulan yeneen saa sa digal benn waaye min al qawmi ci sahaaba ya fa newoon fa jaa bi dal wi mu indi benn baak min ma'in ci ndox fa shannahu alayhi mu daal di ko ciy sotti kon riwaaya gis nga kon mu ngi nii fii dugg dugal na ci julli والصلاة وقراءة القرآن Riyad bi mu ngi am لا تصل شيء من هذا البول ولا القدر وإن إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن alhamdulillah ci kii bi dugal na ci والصلاة وقراءة القرآن diggante léegi kaay xool Imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala noonu fii noonu la ko indee Imaam Muslim indi na ci yeneeni version yoo xamante ne day wan ne moo tax benn mu ne fa saaxa a ji gaaj yu ji taxaw di di di tourna sahaba yi dañ ko fa saaxa bihi naas <laughs> waaw eh, naaraabi yan qaama ila naahiyatil masjid ci peggu jàkk ji la ñëw rek fa baala fiha commencé waaye ubbi tubay ji rek commencé tour ndox way fa saaxa bihi naas yeneen way fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'uhu voilà bàyyi leen ko falamma faraga amara rasulullah sallallahu bi zanubin fa subba ala bawle mu laaj baagum ndox bu fees ñu daal di ko ciy sotti loolu imaam Muslim indi na ko noonu léegi kaay li tax ma ne la muttafaqun alayhi la al imaamu al Buxaari yu kitaabul wudu foofu la indi hadis yi mais indi na ko tamit ci kitaabul adab baabul rifq fil amri kulli hmm? léegi buñ gisee bële eh, am na yenn yi da koo gàttal lool moom al imaamu al xaafizu an-Nawawi ah <laughs> moo tax côté côté côté la tasluhu la tasluhu euh, fii yow inna hadha al masajidi gis nga jàkk yi yow yii nii nga fi def nii euh, c'est pas nice quoi <laughs> waaw fi kaw gi la indi foofu mooy kaw gi la imaamul Bukhari moom hadisa mi noonu la indi voilà mooy eh, côté bi inna hadhihi al masajidi la tasluhu li shay'in min hadha al moom yim fi indi euh, tuddul loolu voilà moom lim indi dane haddathana Musa kitaabul wudu baabu tarki nabi euh, tarki nabi al-a'rabi hatta faragha min bawli sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Musa ibn Isma'il mu ne haddathani nettali no haddathana nettali ñun ñu bari la ñu Musa ibn Isma'il al-hafiz al-Minqari Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat na 223 qaala haddathana Hammaam muy Hammaam ibn Yahya ibn Diinaar al-U'uuzi Abu Abdillah ñin Abu Bakr al-Basri yu génnaat na 163 am na wuute qaala akhbaranaa Ishaaq moom lañ gis ibn Abdillah ibn Abi Talha an Anas ibn Maalik mi jëloon ko ci bàyyi xam Anas ibn Maalik radiyallahu anhumaa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a a'raabiyan yabuulu fil masjid fa qaala da'hu hattaa idhaa faragha da'aa bimaa'in fa sabbahu alayhi gis nga Imaamul Buxaari moom nii la indee hadiis yi mooy dëgg la bu dee côté wax jee même hadis bi la sauf wax ji laa tasluhu moom loolu la indiwul ci riwaay yi nga xam ne moom la jële ci Seydina wa mawlaana Anas ibn Maalik Anas ibn Maalik moo la imaam al-Haafiz nag axraja muslim haadhal hadiis min tariiqi Ikrimata ibn Ammaar an Ishaaq fa saaqahu mutawwalan bi nahwi mimmaa sharahnaa voilà mu ne imaam muslim jël na ko Ikrimata ibn Ammaar gis nañ ko sànq mu jël ko ci Ishaaq foofu nag imaam muslim andi ko ci lu gën a gudd nii ko imaamul Buxaari indi comme niñ ko saraafe moom imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne wa zaada fii foofu yokku na ci summa inna rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam da'aahu fa qaala lahu inna haadhihi al-masaajida laa tasluhu li shay'in min haadha al-bawl wala al-qadar innamaa hiya li dhikrillah ta'ala wa salati wa qira'ati al akbar kon lii mooy li nga xam ne bu dee côté bii dëgg la man nañ ne imaamul Bukhari indiwul côté bii mu ne rawahu Muslim xam naa looloo tax imaam al-Bukhari an daal di wax loole wallahu ta'ala alam côté bii masalaay xadiis bii gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina Abu Hurayra biñ la wax sànq te même xew-xew bi la mu ne waa ji baal baala arabiyun fil masjid benn kaw kaw daa jóge ne tuur ndox ci jàkke ji fa qaama naasu ilay li yaqahu fii <laughs> nit ñi jóg ngir daal di koy dal ci kawam daal di koy lijjanti <laughs> fa qaala nabi sallallahu alayhi ne leen da'uhu ba leen ko wa ariqu sotti leen ala bawli sajlan min ma aw zanuban ab baat ci ndox mu ne fa innama yéen dañ leen a bu yebal bu'ithum des leen a yebal muyassirin ngir ngeen di yombal walam tub'asu yebalu leen mu'assirin ngeen di jafinam voilà hadis boobu foofu taxawoon nañ ci defoon tax yi indi woon nañ yu Seydina Anas yi yooyu yëpp indi woon nañ ko waaw loolu indi woon nañu ko ci yaatal walillahi alhamdu wal minna hmm? waaw Allahu akbar waaw allahu taala alam moo tax yooyu ah, mën nañ cee yem noonu léegi bon ah, wala nañ xool rek imam an-Nawawi côté bi naan la inna hadhihi al-masajid la yas la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl min hadha al-bawl wal qadal innama hiya li dhikrillahi ta'ala wa qira'ati al-qur'an am na bi wasala ak julli léegi imam an-Nawawi ci al-Minhaj am na lu am solo loo xam ne nañ ko partager fii insha allah foog naa waxoon nañ ko sax ci hadisu imam Seydina Abu Hurayra mais lii am na solo am na solo insha allah Ah, mu ne fii wa fi wa fi hadha al masaila wala masailu yanbaghi an adhkura atrafan min mukhtasar minha mukhtasara mu ne am na ay masala yu nekk ci wàllu wi ci chapitre bi fii nii ay ba mooy bi muy sara hadith yi na Anas bi radiyallahu anhu moo xam ne naa tudd ay aslëf rek ay yenn wàll yi daal di koy tënk waaw mu ne ah, bu ju njëkk ah, léegi mooy ndax yiñ ne yëwanul ci jàkk côté boobu waaw mu dëppook suñu xadis mi mu ne ajmaa ahaduha benn bi ajmaa al muslimuun jawaazi duruus fil masjid lil mu ne boroom xam-xam yi de daal dinañuy dëppoo ci possibilité toog ci jàkka ji pour ki nga xam ne mooy njàppam daa toj noonu rek fa in kaana juruusu li ibaada man i'tikaafin aw qiraa hmm, fi ilmin aw samaa aw samaa maw'izatin aw intizaari salaa aw nahwi dhaalika kaana mustahabban mu ne bi leen nit ki nag daa toog ki jàkka ji di ngir xa ngir jaamu yàlla parce que da doon i'tikaaf wala muy jàng alquran wala xam-xam waaw di liir ay téere wala di déglu koo xam ne day def dars waaw wala déglu koo xam ne mu ngi nekk di waaraate waaw wala di xaar julli ndax intizaarul salaatu ba'da salaat loolu lu ñu sopp la nit ki nekk jàkka ji wa in lam yakun li shay'in min dalik kaana mubaahan bu dee ne yii yëpp dara taxu ko daa ñëw rek dugg ci jàkka ji noonu xalaatul sax i'tikaaf amul yéene beeg yooyu mu ne nekkam bo fi daa nekk loo xam ne rek lu dagal la wa qaala ba'du ba'du ashaabina lenn nag ci suñu mbokk yi ne innahu makruhun makruhun wa mu ne wa huwa da'if am nag lenn ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i ñu ne loolu dañ ko aussi mu ne loolu nag dëgëru mu ne astaaniya ñaar parce que yone saa sam dane jàkka yi kat yellu yellu fi la taslu li shay min al bawli min hadha bawl wal qara innama hiya li dhikrillah waaw mooy ci la ñuy xame ne loolu tamit attention mooy bu ne lii bawlu yellu lii yi nga xam ne mooy euh, tuur ndox walal qadar loolu mooy dugal na lu bari moo tax Imaam An-Nawawi ci kaw avant lii dana woon fii siyaadatul masaajid wa tanziihihaa anil aqdaar wal qadaa wal busaaq wa raf'ul aswaat wal xusuumaat wal bay' was siraa wa saa'irul uquud wa maa fii ma'naa zaalika waaw <laughs> waaw loolu lu njëkk a wax door a wax wa fii haazal fasl masaa'il masaa'ilu yanbaghii an adhkura atraafan minhaa mukhtasaran voilà mooy dane hadiis bi yeneen saa sam ne inna haazal masaajid jàkka yi laa tasluhu li shay'in min haazal bawl yëwul dara ci lii nga xam ne walla tuur ndox yi ak alqadar salte yi mu ne loolu nag hadith bii dañ ciy jàng ne jàkka yi dañ leen a war a wottu protéger leen ci lépp loo xamante ne nii ak di leen sori lépp loo xam ne ay salte salte la ak ay taq ci ay sobe ak li nga xam ne mooy ay tiflit ay ñandaxit ay xaaxta deku yooyu yëpp ak tamit di yëkkati seen kaddu kaddu ci biir jàkka yi mel ni ñu nekk ci marché wal xusumaat ak xuloo ci biir jàkka wal bay' wa lool loolu imaamu yi mu ngi ci indi bunt mooy di jënd ak a jaay ci biir jàkka ji voilà mooy non seulement yow kii nga xam ne daa ñëw di julli si rek lekk laaj ak ak ak ak ak li nga xam ne soble boo xam da ko yëy te nekk loo xamante ne nii daf koo daf koo togg loolu dañ koo dañ koy aaye mu dukki ci jàkka ji ngir lan ngir bañ ñu daldi ñu daldi euh, ci loro voilà kon loolu lu am am solo la. mu ne kon lekk jënd ak jaay wa sa'irul uqud ak yëpp loo xam ne ay ay ay compte ay ay ay ay ay lii la transaction mooy jox la te jënd ak yoo xam ne yu yëpp yoo xam ne daal diggante nit ñi ak li nekk ci maanaa boobu léegi nag mu commencé woon kon dugg wax na ci euh, toog ci jàkka yi wax mu ne ñaareel bi yajuuzu mu ne woon yooyu yu possible la euh, am naw man nañoo nelaw inda naa ci ñun fil masjid ci jàkka ji ñun Shafi'i mu ne lool nas alayhi Shafi'i suñu sëriñ daal ne koy yaxal rahimahullah fi al-umm ci al-umm mu ne qaala Ibn al-Mundhir fi al-Ishraf mu ne imaam Ibn al-Mundhir na fi an-nawm fi al-masjid Ibn al-Musayyib mu ne wal Hasan wa Ata wa Shafi'i mu ne joxe na permission ne loolu du garaaw ne ne garaawul nelaw ci biir jàkk ji kan ibnul musayyib di sëriñu di sangu taabi'i wal hasan ibn yasar al basri wa ata ibn rabah wa shafi'i ak seen sëriñ imam ash-shafi'i rahimahullah mu ne wa qala kanta imam ibn abbas dane la radiyallahu anhu la tattakhidu wa marqada jàkkey bu leen ko jàppee nelawu kaaya fu ngeen di nelaw ku bëgg rek def ko mel ni hôtel wala dortoir mu ne wa ruwiya anhu annahu qaala jële nañ ci moom loo xam ne nee na in kunta tanaamu fiihi li salaatin falaa ba's bu dee da ngay ñëw nelaw ngir xaar julli jullee la fa téyewoon ba ngay nelaw lool garaawul mu ne wa qaala al-Awzaa'i imaam al-Awzaa'i faqiihu Shaam nee na yukrahu an-nawmu fil masjid dañoo sib di nelaw ci jàkka mu ne wa qaala Maalik kanta imaam Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra boroom ngir mi rahmatullahi alayhi nee na laa ba'sa bi dhaalika lil-ghurabaa' wala wala araa dhaalika lil-haadir mu ne moom dane bu dee ñi nga xam ne ay doxandéem lañ ci dëkk bi wala boog ñu ñëw waa amuñ fuñ tëdd en daa ñooñ man nañ leen ñu fanaan ci jàkk ji waaye gisuma loolu ki dëkk ci dëkk bi moom di fanaan non ah mu ne wax qaala ahmad kanta imam ahmad rahimahullah nga xambal dane in kaana rahimahullah in kaana musaafiran aw shibhu farabas mu ne bu dee aji tukki la wala ku mel noonu ku nekk ci àtteem loolu garaawul waaye wane taxadawoo maqilan aw maditan fala bu dee nag nit ki moom ab sieste la ko def ci dëkk bi la rek saa bu bëggee seetu ñëw ci jàkk ji tëdd wala boog loo xam ne ab dortoir déet mukk mu ne wa hada te lii qawlu Ishaq mooy wax Ishaq ibn Rahawayh mu ne hada lii ma hakahu Ibn al-Munzir lii la imam Ibn al-Munzir nettali ci sëriñ yooyee imam yi lay rahmatullah ala al-jami' mu ne wax tajja daal dinay eh, daal di layman ka nga xam ne jawazahu nee na possible na bi naw min Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ibn Umar wa ahlu sufa wal mar'atu sahibatu wishahi wal wal wal wal gharibiyin wa Thumama hmm, ibn Uthal wa Safwan ibn Umayya wa ghayruhum wa ahadithuhum fi sahihi mashhura wallahu a'lam mu ne ñi nga xam dañ ne loolu loolu mën naa nekk nelaw ci jàkka moom garaawul ndax Sayyidina Ali ibn Abi Talib tëdd na fa keroog yeneen saasam ñëwee fekk ko muy nelaw fekk daa amoon problème ak soxnaam Sayyidatu Fatima mu dem tëdd ci jàkka ji di nelaw yeneen saasam ñëw Sayyidatu Aisha laaj Sayyidatu Fatima laaj mu ne ko ana sa doomu mbokk mu ne moom de daa mer ba génn na war la jaar mu ne ko côté bee ci jàkk ji mu dem fekk ko muy nelaw yeneen saa salaam fekk ko naan ko kum Abaa Turaab kum Abaa Turaab bu Seydina Ali ne loolu mooy sama dàkkantal bi ma gën a neex ndax moom la yeneen saa salaam woo jógal yow bàyyi suuf si fekk mu ngi teg lex bi ci euh, suufu jàkka ji ba mu taq voilà kon mu ne tëdd googu loolu lay wane mën naa nekk yeneen saa salaam ko yee eh, Ali fii waru fi tëdd wa Ibnu Umar Seydina am Ibnu Umar waxoon na da doon nelaw. ci jàkka yi waaw moom léegi ba mu nee jeune <laughs> ba mu naan xaj yeeg dañuy dugg dañuy dëgmal di génn ci jàkka ji di dugg ak génn te amul woon buntu temps yooyu jàkkaay yoneen saa saa mu ne wax lu sufa mooy waa ñoom euh, Seyna Abu Hurayra ak mbokkam yi way ñi nga xam ne doxandéem lañu woon doon ñëw. léegi euh, euh, léegi ak Ibnu Umar kon wa ahlu sufa mooy ñooñu doon nekk ci angaar boobu ne woon ci ginnaaw. xeetu kii euh, këru yonent bi alayhi salaam non jàkkaay yonent saa salaam ñoom Seydina Abu Hurayra léeg-léeg ñoom ñeen ñi wax ci dëkk bi way ñàkk doon fa nekk euh, waa ahlu suffa siiw nañ wal mar'atu ak ndaw sa nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo doon bale jàkka ji ah euh, moom doon na fa fanaan tamit ah, ak ñi nga xam ne ay doxandiim lañ doon nekk yonent saa di leen fa defar ak Sumaama ibnu Usaal bi nga xam ne sayyidu Banu Hanifa bi ko gaa yi jàppee Eh, voilà jàpp ko ñu defal ko fa prison wam takk ko ci jàkka ji fa la doon fanaan ngam naan yeneen saa salaam naan ko Muhammad boo ma libéré di nga libéré ku baax koo xam ne ku xam teraanga la te du ko fàtte waaye boo ma rayee di nga xam ne ray nga borom deret de mu ne wa Safwaan ibn Umayya ak Safwaan ibn Umayya Abu Umayya voilà bi mu ñëwee fanaan ci tëbbi ci jàkka ji yor bagaasam am waa ji ñëw sàcc ko <laughs> après mu dem kalaama te saa salaam ndeke liñ liñ sàcc ci moom ëpp na nisaab ñu war a dagg loxoom nag mu neen yone ëpp na kii bi quoi sëy bi maanaam yeneen saa salaam ji yeneen saa salaam ne ko da nga koo waroon a euh, ma koy <laughs> yooyu yëpp tëdd na mu ne te lool seen hadith yi yëpp yu siiw la ñu ngi ci sahih yi yu siiw la wallahu alam mu ne wa yajuzu an yumakkina al kaafir min dukhul al masjid mu ne possibilité leneen mooy mën nañoo jàppanal ab yéefir mu dugg ci jàkka bi iznil muslimin bu dee jullit ñi ñoo ko jox ndigal wayam naaw bi duxu min duxuli bi ghayri izni waaye nag dañuy tere ab yéefér boo xam ne kenn joxu ko ci ndigal mooy autorité yëpp yooyu mu ñëw dugg ci jàkk bi bu dee xaramul makki moom loolu dañ koo tere voilà moo tax mm, saoudit ñu ngi koy respecté di kii yoo xam ne foofu moom c'est pour les voilà yéeféri an tadxulul masjid ne leen du ngeen dugg ci jàkk ba'da amihim hada voilà mu ngi noonu loolu laa leen léegi kon mu ne ak saali sa ah, qaala ibnul Munzir mu ne li nga xamante ne mooy ñetteel mu ne Salisa <coughs> qaala ibnul Munzir mu ne al-imaam ibnul Munzir nee na ah, abaaha kullu man yuhfazu anhu al-ilm al-wuduu'a fil masjidi illaa an yatawadda'a fii makaanin yabulluhu aw yata'adhdha an-naasu bihi fa innahu makruuh wa naqala al-imaam ah, ah, wal-Hasan ibn Battaal hmm? al-Maliki wa naqala al-imam al-Hasan ibn Battal al-Maliki hadha an ibn Umar wa ibn Abbas wa Ata wa Tawus wal-Hanafi wa ibn al-Qasim wa an-Nakha'i la war a doon wa ibn al-Qasim ano wa Tawus wa an-Nakha'i la war a wa ibn al-Qasim al-Maliki wa akthar ahli al-ilm wa an ibn Sirin wa Malik wa Suhnun annahum karihuhu tanzihan lil-masjid wallahu a'lam mu ne al imaam Ibnul Munzir nee na daganal na képp koo xam ne ku ñuy takke ci wam xam-xam que ne jàpp ci jàkka ji loolu man na ne ba mu des bu dee ne nit ki fa muy jàppe day tooyal fa nit ñee jullee waaw koo xam ne day tooyal waaye nit ñi tamit aw wala foo xam ne yata'azzar naasu bihi nit ñi dañ ciy loro bu boobaa loolu nag makruh mu ne al imaam al Hasan ibn Battal al daal di nay Euh, nettali lii jële ko ci sayyidna ibn Umar ak ibn Abbas radiyallahu anhuma ak Ata at-Tawus ak ak an-Nakha'i xam naa Ibrahim an-Nakha'i ak Ibn al-Qasim al-Maliki muy borom Mudawwana ah, rahmatullahi wa radiyallahu anil jami' wa akthar ahli al-ilm ak lépp borom xam-xam yi mu ne an Ibn Sirin jële nañ nag ci Muhammad ibn Sirin imam Malik as-Suhnun Maliki boobu tamit rahmatullahi alayhi jami' kon ñoom dañ koo si tanzihan ngir Euh, mooy tënk ko daal lépp loo xam ne day indil war ak tamit lu doon noonu ci jàkka ji waaye moo loolu leer na mooy bu dee ne nit ñi léegi comme jàkka yi ni ngay gis ñu ut emplacement yi nga xam ne fa la ñuy jàppe parce que nga xam ne ni ñuy xëy ñu jullee loolu bokkuñ voilà mooy day boobu jàppe fa loolu mën a nekk la comme boo demee ci Kaaba bi jàkka ji <coughs> fa ngay jàppee Medina noonu ak jàkkaay yi léegi hmm, dañuy def jàkk foo xam ne pour jàpp la yooyu lu mën a nekk la du loolu sauf que hmm, nañu moytu nag. bu dee nag da ngay ñëw euh, indi ndox mu tooy xepp di siit euh, quand ci maquette yi ak yooyu léeg lekk wala boog euh, mën na indi ay tarxiis bu dee karo la moo tax di essuyer tamit sa tànk yi lu baax la ci yañ fay teg tapi nga ba ñu ñëw dugg ndox mi noonu nit mën na cee bu dee surtout bu dee ne karo côté bi nekk karo nit mën na cee tarxiis tarxiis bu boobaa nga am <coughs> am loo xam day gaañ ay jullit wallahu taala alam mu ne arbabi ñeenteel ci yi nga xam ne wax naa ne imaamu Nawawi fii nañ ko tudd ci wàllu jàkka ndax hadis bi na ne inna hadhihi al masajid la tasluhu shay'in min hadha al bawli wala al qadar innama hiya li dhikrillah ta'ala wa qira'ati al qur'an mu lay wax yoo xam ne boroom xam-xam yi nañ loolu mën naa nekk ci jàkk ne ñeenteel bi qaala jamaatun min ashaabina mu ne am na mbooloo ci suñu mbokk yu ñun yoo xam ne rahmatullah alayhim nee nañ yukrahu idxaalul bahaa'im Hmm? bahaa'imi wal majaaniin was-sibyaan alladhiina laa yumayyizuuna al-masjid li ghayri haajatin maqsuura li'annahu laa yu'manu tanjiisuhum al-masjid wa laa yahrumu li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam taafa 'ala al-ba'iir wa laa yanfii haadhaa al-karaaha li'annahu sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhaalika bayaanan lil-jawaaz aw liyadhhara uh, uh, liyuqtadiya bihi sallallahu alayhi wa sallam wallaahu a'lam mu ne am na mbooloo ci suñu mbokk yi ñun Shaafi'i ñu ne dañuy sit nag ñuy jël bàyyi may <coughs> comme fas yooyu ay ñoom géléem di leen dugal ci jàkka yi ak ñi nga xam ne dañoo defe mooy dañoo euh, liñ naan ay fuu lañ wala ak ndof daa nekk ci seen ci ñoom dañoo ndofe waaw was fi ak xale yi yi nga xam ne nag ñoom xale yi nga xam ne ràññeewuñ mu ne ci loo xam ne aajo waralu ko bu dee aajo lool garaawul waaw mu ne bu dee ne ndax lan ndax amuñu kóolute ci ñii nii ñu fi wax ñu daal di euh, sobel jàkk ji comme man nga fi dugal fas mu daal di fiy neefare wala nangam wala jëlee wala nangam ak yooyu euh, léegi ak wala bawlom léegi loolu lépp day indiwaat beneen masala est ce que ñooy seen <laughs> yooyu est loolu daa nekk loo xam ne sobe la waaw wallahu taala waaye mu nekk comme dof yeeg yooyu man na dugg moom comme ni kaw kaw bee nga xam ne nekkuloon dof mais xamuloon ay jàkkaaj yi ñëw tuur ndox mooy kaw kaw bi hadis bi <coughs> léegi imaginer ki nga xam ne moom xel mi day jékki dem wala boog moom noonu la mel naka jekk man na ñëw xayta fi sax voilà wax sibyaan ak xale yi nga xam ne ñoom ràññeewuñu waaw dañuy bañ mais bu dee ne xale yoo xam ne couche nañ leen defar nañ leen ba yooyu moom loolu moom loolu lépp day deñ <coughs> voilà mu ne loolu nag dañ koo sib waaye du lu xaram mooy ñii ñëpp ñu dugal leen ci jàkka ji ndax yeneen saa salaam wër na ak gëléemam kaaba ji te kaaba ji jàkka la. mu ne nag le fait que doone waa kon yoneen saa sam def na mu ne loolu dàqul le fait que dañ koo sit ndax sallallahu alayhi wa da koo defoon ngir leeral que ne lii mën naa nekk mooy tawaaf ak ci waruwaay moo tax ñenn ñi léegi di tawaaf ak skateboard wala ca quatrième étage ca kaw kaaba ga ca kaw fa a kawe ñi nga xam dañuy yéeg ci genre ay oto euh, yoo xam ne dañ ciy yéeg fay après ñu tawaafal leen mooy dee ñu pare loolu yëpp bokk ci waruwaay comme ni ko bu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ne loolu dara ci newul mën naa ne voilà mu ne yeneen saasam da koo defoon ngir wane ne loolu mën a nekk la wala boog mu nekkoon ngir feeñ comme que dara waxoon xul wal eh, ta'khudhu anni manasikum jëli leen ci man ni ngeen di <coughs> eh, aje mooy ngir mu nekk ci lu kawe nit ñi man koo xool ba xam ne lii lay def ñu koy roye waaye loolu dañ naan de toute façon <coughs> loolu euh, bu dee aajo bi. Euh, voilà euh, kii na loolu comme ni nga ko waxe wallahu taala alam wala alxaamisatu <coughs> waaye bon yaay ummu salama yoneen saa salam nee na ko mu dem tawaafi euh, mu yëg ci gëléema ma voilà <laughs> loolu ñu naan loolu jagle yoneen saa salam ñii bañ tawaaf ak yii hmm? moom loolu du seen affaire ndax dañ na lool mën naa nekk <coughs> voilà mooy yaay ummu salama yoneen saa salam nee na ko demal tawaaf tege tawaaf ci ginnaaw nit ñi fekk mu guddi voilà ba pare mu waroon gëléem lool kon jagle boo wax ne loolu ngir yoneen saasam la dama naan la léegi ban ci diini ji mooy am jagle boo xam ne c'est uniquement réservé pour yeneen saasam yaa Ummu Salama yàlla anha loolu voilà kon alxaamisa imaamu Nawawi rahimahullah mu ne juróomeel bi yuhramu idxaalu najaasati ila al masjid dañuy xaraamal nag jël loo xam ne sobe la daal di koy duggal ci jàkka ji waaw volontairement wa amma wa amma man ala badanihi najaasa kanta ki nga xam ne <clears throat> mooy ci kar kaw yaramam daa am sobe fa in xaafa tanjiis al masjid lam yam yajuz lahu duxul bu dee ne koo xam ne jos sobe daa nekk ci kaw yaramam bu dee ne ragal na bu demee ah alhamdulilah sobeel ci jàkka ji kooku amul droit muy dugg moom ci jàkka ji fa in amina zalika bu dee daal dinay am kóolute ci lool jaaz day nekk loo xam ne lu possible la wa amma léegi taxawal wa amma nañ continuer ida ida iqtasada fi lmasjidi hmm? fa in kaana fi gayri inain fa xaram waaw wa in inqatara damuhu fi inain fa makruh wa in baala fi lmasjidi fi inain fan fiihi wajhaani asahu annahu xaram wa saani makruh mu ne kanta ki nga ne eh, mooy daa am lu mu def ci yaram bi pour mu am lu ba ci génn bu dee ne loolu da koo def deret ji di génn ci loo xamante ne nii nekkul ci ndab lay lay sotteeku wala loo xam ne moo koy benn récipient bu boobaa loolu dafa dafa nekk loo xam ne <coughs> day xaram waaye nag bu dee ci ab ndab wala loo xam ne benn bouteille boo xam ne ci lay sotteeku ba mu defee loolee loolu dañ koo si waaye mu ne bu dee nit ki daa tuur ndox ci jàkka ji hmm? euh, waaye ci benn ndab waaw nekk ci biir jàkka ji daal di tuur ndab ci benn bouteille <laughs> mu ne la am na ñaari wàll ci suñu mbokk yi saa fi saafin bi gën a dëgër mooy ne loolu dafa xarama ah. beneen bi dañ koo sit mooy parce que loolu lépp mooy ñàkk xor xormay jàkka ji la waxuñ la ci douche kii ni am foofu toilette yi mooy yow fi ñuy jullee nga ñëw toog moo xam da tàyyee la jóg te dara feebar daru la <coughs> nga ñëw foo xam ne xaw a susu foo xam ne kenn du la gis nga génn sa benn pot ah. <laughs> way corororororor ba naay après tëjaan ndànk daal di jël benn butéelu ndox bu mu yoroon ci wet gi daal di euh, seetlu daal di après toogat quoi loolu lañ lay wax <laughs> waaw loolu lee lañ lay wax euh, loolu saay loolu lay wax nii quoi <coughs> voilà waaw waaw kon loolu la ñëw rek di noonu <laughs> daal di génne euh, sa euh, ubbi sa benn ci sa veine yi deret yi génn nga koy naan walla iyaazu billaah loolu la waaw wala nga def rek sotti def nii mu sotteeku pour x raison <coughs> raison muy génn bu dee de ci dab la loolu wax na la ko kanta kii moom jël daal di tuur dox ci li nga xamante ne mooy <coughs> benn ndab loolu ci jàkka ji loolu dafa xaraam ci ñenn ci li gën a dëgër la wax beneen dañ koo sit léegi nag mu def ki nga xam daa am incontinence wala ki nga xam ne day soxla yor mooy pochette yooyu wala <coughs> yooyu nga xam ne dañ leen koy jox nga xam ne day ànd ak moom nga xam ne tout le temps mbéewal mooy saw yi day génn ah ñu defal leen lool kooku de façon loolu tojatul njàppam waaw lu kooku bu ci amee ñaar ba ñetti yoon par bis la koy dal kooku loolu dootul tawee suñu daf comme loolu la ñuy wax salaf incontinence salasul bawli am na salaw yoo xam ne <coughs> mooy tuur quoi waa ji day tuur ndox tuur ndox yi day ñëw léeg-léeg dina dal nit mu am feebar nekk jeune mu dal ko mais yu bari mooy ñu nekk mag lay dal bu boobaa loolu terew koo ñëw ci jàkka ji ah daan na ñoom dañu leen defal benn tube boo xam ne moom la ñu yor nga xam ne euh, kii yi. fa lay sotteeku loolu garaaw wala ñi nga xam ne dañuy sol yenn couche yoo xam ne day tax euh, ñoom lépp loo xam ne luy génn la ci loolu lay nekk ba pare c'est bien protégé ñooñu taxul ñuy wax te loolu tojul seen jàpp ah même buñ taxawee muy génn mu ñuy julli muy génn loolu tojul seen jàpp wallahu taala alam yooyu kenn terewu ko nga xam ne ay poche <coughs> yoo xam ne c'est pour raison médicale ay tube ay boîtier yu ndaw yoo xam ne ci la seen mbiiwal yi di dem loolu dara newu ci wallahu taala alam loolu nit ki mën naa dugg moom ci mu ne as-sadisatu <coughs> juróom benneel yajuzu al-istilqa fi al-masjid وهز الرجل وتشبيك الأصابع لأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه mu ne man na possibilité mooy jaaxaan tëdd ci jàkka <coughs> ah ak tamit وهز الرجل mooy euh, daal di euh, tàllal tànk noonu وتشبيك <coughs> الأصابع ak roofale sa baaraam ndax xadiis yu wér yi nga xam ne jëlee nañ ko ci yeneen saa salaam voilà loolu nit ki day moytu rek li nga xam ne moom la ci wàllu aadaab yi mooy euh, mu bañ a nekk loo xam ne genre fa la koy jàppee yu mel noonu waaw bu dee ne toll na foo xam ne il faut mu tàllal ko parce que bon am na mettit goo xamante ne gu ci nekk ak neer loolu kenn waxul ko mais euh, bokk na ci saxaaba yi radiyallahu anhu dëgg la yore saa saa gis nañ sax xadiis yooyu ah <coughs> te euh, tëdd gum tëdd ci jàkka jeeg yooyu mais. loolu ci wàllu aadaab yi nañ ci bàyyi xel tamit bañ a nekk loo xam bu dee aajoo ko war a wala loolu tamit nit ki man na koo def waaye du tamit lu mu baax la waaye ngir yi tamit loolu nañ ci bàyyi xel que ne voilà wallahu taala alam <coughs> mu ne sabiatu juróom-ñaareel bi yustahabu istihbaban muta'akkidan kansul masjidi wa tanzifihi lil ahadith sahiha al mashhura fihi wallahu alam mu ne bokk na leneen loo xam ne ak sopp nañ ko hmm, mooy yoo xam ne ku feddari yooku la mooy ñuy bale jàkka ji waaw di ko aspirer di ko bale di ko setal waaw na xadiis yi nga xam ne yu siiw la di wax lool wallahu taala alam lii la imaamu Nawawi indi kon ñun itam ñu ne wallahu taala alam boo delloo nag xadiis six cent trente-six di nga fa gën a dellu xadiis sayna Abu Hurayra lu yeneen i njàngat yoo xam ne yu gënoon a yaatu ci ak taxriij bi wallahu taala alam ci kaw noonu kon jeexal nañ suñu